loolu moom mooy de toute façon dinañ dugg saf safara yuy lakk te du fay wa sa yaslawna sa'ira waaw waaw <coughs> kon <coughs> loolu nag kaafilul yatim boobu euh, loolu mooy affaire bi mooy ñi koy man mooy ñu rafet jikko il faut nga rafet jikko waaw waaw kon <coughs> ndax yar gone yomb lu ne ne yoon fekk surtout boo xam ne du yaa ko jural sa bopp mu tumuraangeeg say loxo yàlla mu wami borom bi bàyyi alal wala mu amaale ay jikko yu rafetul yoo xam ne xaw a dëgër bopp xaw a nàngam xaw a nàngam comme gone <laughs> yu bari ba pare am alal boo moytuwul <laughs> danga naan <coughs> tuŋaañ alal bi di xoole boo ragalul yàlla waaye di ko muñal li nga xam ne sa doomi bopp di nga koy muñal traité leen traitement boo xamante ne nii yow ku leen gis day foog ne kii sa doom la waaw ba pare rafet ci moom jikko wax ji rafet te doo ko day dem sax ba fàtte ne moom baayam dundatul wala ndayam wala yooyu day dem ba fàtte leen jàpp ba jàpp ne yow yaay baayam boo mayul mën na màgg sax foog ne yow yaay baayam ah di askane boppam ci yow fi mu koy xamee mooy bu màggee ba war a am ay kayit ñu gis ne ah ndekete këyitam yi beneen paa lañ ci def beneen tur lañ ci def ne koo baayam quoi kooku xam nga ne mooy ñi mu yare koog rafet na wute naag ñu ñi nga xam ne ñu yées ni waaw mooy de ñu gëdd gone gi di ko fàttali baayam naan ko sa baay bu nàngam beeg sa ndey bu nàngam beeg wal iyaadu billah te am na ñu yées ñu mel noonu aka bari ci femme yi wal iyaadu billah waaw bu ñu yoree seen doomu wujju yi nga xam ne ñi leen jiitu woon waaw ki leen denc dafa amoon seen jëkkër daa amoon jëkkër jabar joo xam ne faatu na bàyyi fi doom léegi léeg am na ci ñu bon ñoo xamante ne am na ñu baax mais am na ñu bon ñoo xamante ne nii. wal iyaadu billah wal iyaadu billah mais dañ koy maltraité lépp lu yub liggéey moom lañ koy teg. seeni doomi bopp ñoom ñu bàyyi leen di leen nabbi nabbi xam nga ne kooku moom bokk na ci ñi nga xamante ne bés bu ñu deewee noonu ñoom la yonent bi saa saam ne woon ana uharriju haqqa da'ifayn al-mar'a wal yatim gis nga yawmal qiyaam man yonent bi saa saam may rocc jël ba ni may nangoo xëcc nangu ak ku ñi nga xam ne ñaar ñu néew doole ñii jigéen bi ak jirim bi waaw yow moom yow yow yonent problème ëllëg na bon bonlu rek wala yow yow waaj da ngay bon bonlu ah da ngay bon bonlu di benn doom mais baayam génn na àddina nga ñëw di ko maltraité sa doom yi lu nekk nit ki baax laa ilaaha illallaah yow yonent bay saasaam nga amal procès waaw xëccal ku la neex nag wooteel ku la neex mooy sa sëriñ nga seet dara la la ko du jariñ wallaay boo tuugul jënd ci loolu ba deebe noonu yow yonent bay saasaam ngay amal procès yawmal qiyaam te xam nga ne ku amal moom procès ñàkk na waaw kon rafet jikko <coughs> yii ñooy ñuy jege yonent bi saa saam kaafilul yatim nag noonu la mel moo tax mu ne man ak moom ka haa tey nii waaw allahu akbar waaw kaxaa <coughs> tay ni nii la ñuy mel voilà kon loolu <coughs> mooy lëkkaale bi ak li nga xamante ne mooy rafet jikko kon fi nga xamante ne noon la mën a indee nit ki yóbbu ko boo xamante ne ni ay jëfam man doonu ko foon yóbbu non julli yu bari manoon na ko faa bañ yóbbu ndax rëq-rëq ya ci nekk waaw waaw te julli julli xam nga bokk na maa ngaan kaafirul yatiim saxaaba bi ne woon yonent bi sallallahu alayhi dama bëggoon man daal ba mu ko defalee la mu ko defal mu ne ko ñaan ma lu la mu ne ko muraafaqata muraafaqataka fil janna Allah ànd ak yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam foo nekk ajjana ma nekk ak yow loolu laay ñaan yonent bi sallallahu alayhi ne ko lool kese la mu ne ko lool kese la imagine ni vraiment ñun amuñ ambition ñoo ñun amuñ ambition yow yaakaar ga de wallahi nañ waxal yàlla ku nekk ci ñun na waxal yàlla rek yow bu la yonent bi alayhi salaam newoon nga gis ko ci gis gu leer mu ne la loo ñaan ma lu la neex ma <coughs> ñaan ko sa borom mu defal la te bi moo ma garanti ne lépp loo ma ñaan ma defal la dinaw la ko defal ñun lan la ñuy wax nga foofu ñun des des des des basses ambitions yoo xam ne ngay dégg wala yaazu billah milliardaire bu dugal milliardaire te dootuma feebar la ilaha illa kooku lañ jox kooku lañ jox ay ay ay <coughs> mu ci rey weñ kooku lañ jox avion supersonique Paris New York en deux heures de temps mu jël ko <coughs> au lieu bu <coughs> def ci kii ah mu jóge buntu këram dali cent mètres wal iyaazu ñi mën a xottu amuñu mbaam kii moom sahaaba yi xam ñooy al ulama ñooy borom xam-xam yi yeneen ci waay saam bam nee ko lan nga bëgg ñaan ma lu la neex mu ne ko murafaqataka fil janna ànd ak yow aljana ci kooku yow yaakaar nga ne loolu kan ana ban ban ban ban mbir moo ko gën a màgg amul <laughs> non amul amul ça n'existe pas ça n'existe pas yàlla xam na ne amoon nay soxlaay àddina waxu ci benn parce loolu mooy bëtu ñi nga xamante ne ay matérialiste lañ seen xel dafa gàtt te amuñu xam-xam ñoo jàpp lépp moo tax boo leen gisee ci kër sëriñ si wala ku ñu yaakaar bu mbaaxam akuk ñaanam yëfi àddina kese la ñuy ñaan bu ñu toogee ay suñu njaay moom kay suñu commerce bi suñu tukkib doom bi suñu kii bi nàngam waaw mais <coughs> leneen déedéet lépp lépp lu ñuy laaj ci àddina la yam ndax dalika mablaghuhum min al-ilm foofee loolee mooy la ñu jote ci xam-xam foofu la seen xam-xam yéen waaye ñii mu ne ko murafaqatuka fil janna yonent way saasaam ne ko lool kese la mu ne ko lool kese mu ne ko fa a'inni dimbali ma ci sa bopp ci sa bopp ci kasratu ala kasrati sujud dimbali ma ci bari looy sujud lan mooy sujud mooy julli yu bari parce que inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar waaw waaw gis nga te wala zikrullahi akbar inna salaata ndax julli tanha gis nga nit ki julli bari lu muy julli julli di day fu di koy fóot di ko tazkiya te ni koy tazkiya di ko di ko ci jikko yu yu suufe yi la koy tarqiya di ko yëkkati waaw ci mahasinul axlaq makarimul axlaq ma'azimul axlaq fa la koy yóbbu waaw <coughs> fa la koy transcender ndax tanha anil fahsha ci njombu tefi wal munkar ak loo xam ne dañ lu ñu bañ la lu ñu ñaaw da lay setal waaw te julli zikar bi ëpp doole ci biir julli la moo tax mu ne ko wala zikrullahi tudd yàlla da ngay tudd ci biir julli di dagaan sa borom di ko bakk di ko sant di ko maggal akbar moo gën a rëy rek geste yi ngay def ci biir julli lay mootu julli motooru julli mooy tudd ko ngay tudd yàlla ànd ak xol bu synchronisé ak yaram beeg lépp ànd ak xushu ak dal waaw loolu mooy motooru julli moo tax ñooñu dañuy jege yeneen tubaab yi saa ndax da julli jee leen di fóot. ba yóbbu leen ñu am ay jikko yoo xamante ne jikko yonent bi alayhi salaam moo tax mu ne ko fa a'inni ala nafsika bi kasrati sujud dimbali ma ci sa bopp ndéem li nga ñaan mooy dëkkaaleeg man yawmal qiyaama ajjan ah ci bari ay sujud waaw na beneen gisoon nañ ko fi di kaw kaw bi ñëwee laaj laajam bi Seydina Anas ne <coughs> booy bi naa <coughs> yonent way sa sam ne ko al mar'u ma man ahab yawmal qiyaama waaw daal ka mu moom lay àndal yawmal qiyaama Seydina Anas ne ma suñu kontaan kontaante bu tol noonu que bés boobu inni uhibbu rasulallah sallallahu wa sallam damaa sopp nawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam wa uhibbu Abu Bakr wa uhibbu Umar te leer na ma ne samay jëf manumaa manumaa jëf ni ñoom waaye nag comme koy rent bay saa saa nee na koo sopp ñoom ngay àndal sopp boo ma leen sopp ñoom ci laa amee yaakaar bu rëy ne yow bal ñooy boot ñooy ànd te wallahi qad fa'alahu Allah borom bi def na ko de <coughs> xaadimu rasulillah Anas ibn Malik radiyallahu anhu waaw <laughs> waaw moo tax gisoon nañ buntu bi Cheikh <laughs> Ali Harazim Barrada radiyallahu anhu defoon ci Jawahirul Maani wa Bulughul Amani ci wàllu cofeel googu delluwaatal foofu dalay mooy dalay transcender ci lépp cofeel googu day lakk lépp loo xamante ni takk-takk la tilim tilim la safaasiwul axlaaq da koy dind ci nit ndax takk-takk googu nga xam ne cofeel gu tar googu ngay am ci ki nga sopp mu yonent bi sallallahu moo lay setal wecc ba pare solal la axlaaquhu alayhi kooku moo tax mu mën a jege ñu nekk al mar'u ma man ahabba yawmal qiyamati yenente bay wax lool ñoo ñëpp nag li boole loolu lépp mooy rafet jikko rafet jikko loolu lépp a ngi ci biir <laughs> allahu akbar moo tax mu min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyaamati ahaasinakum axlaaqan allah léegi nag ñu jàll ci beneen côté bi kon gis nañ lëkkaale bi taxaw nañ ci tuuti walillahi alhamdu wal minna waaye wa inna abghadakum ilay <laughs> ñi mu gën a bañ ci man waaw nga gis fële am nga xool nañ la borom bi day bëgg ko bañ kon ah? ni nga xamante ne noonu lañ ko fi tudde woon gisoon ko ci hadis bi nga xamante ne nii inna allaha wa inna allaha yubghidu al-fahisha al-badhi hadith six cent vingt-six bu Seydina Abu waaw borom bi day bañ borom ñaaw làmmeñ yi ba pare nekk ku trivial ku vulgaire waaw borom wax yu ñaaw yu jàmb kàddam yi ma ne woon lool borom bi day bëgg nga bañ te waxoon na inna <coughs> <coughs> <coughs> dinaa jox raaya bi yonent bi sallallahu alayhi góor boo xam ne yuhibbullah wa rasulahu waaye <coughs> yuhibbullah wa rasul ah <coughs> non yuhibbullah wa rasul wa yuhibbullah wa rasulahu loolu gisoon nañ ko que ne bi day bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam nag naka noonu mooy ki gën a moom borom bi lim ko ràng ràng ko keneen waaw moo tax mu ne inna ahabba ahabbukum ilay ñi ma gën a sopp ñi ci man waaye wa inna abghadakum waaw ñi ma gën a bañ nag ilayya ci man ci yéen wa abadakum minni gimmaa sori yawmal qiyaamati bi sub taxawaay ba mais fii ci suuf tamit as-sarsaaru les beaux-parleurs kat kat wax ndax boo baree wax di di ko ornee ka defaraat say wax du jub te ni nga bari wax yoo xamante ne wax yu dëng la waaye da ngay bëgg euh, amuser la galerie waaw waaw pour amuser la galerie waa ji day kàcc <laughs> waaw as-sarsarun waaw allahu akbar loolu lu la moo tax làmmiñ waxoon nañ ci waxoon nañ ci ne euh, la euh, li mu waxoon Seydina Muaz radiyallahu anhu bi mu ne li ëpp euh, keroog bi ñuy xadiis bi mu ne li ëpp luy dugal nit ñi biñ ko laajee mais yonente bi alayhi salaatu salaam xadiis Seydina Abu Hurayra lan moo ëpp luy dugal nit ñi àjjana mu ne wa husnul xuluq ragal yàlla ak rafet jikko ñu ne ko lu ëpp luy dugal nit ñi sawara mu ne al famu wal farj ak li nga xamante ne mooy pëy waxoon nañ la foofu indiwaatoon lañ li waxoon Seydina Muaz naan ko alayka bi hada maa ngi lay fegloo sa ayu lii làmmiñ mu naan ko mais dañuy jàppe li ñuy wax mu ne ko sakilatka ummuka ya Muaz waaw wahal yakubbu an-naasu ala wujuhihim wala manakhirihim fi an hasaa'idu alsinatihim est ce nekkul li ëpp luy tax ñu këpp nit ñi sotti leen biir safara te buñ fay dugg seen xar kanam yee jiitu ak seen bakkan yi lu dul li nga xam ne moom la seen làmmiñ yi góob waaw. moo tax loolu nit ki euh, euh, euh, war a bàyyi xel téye làmmiñam bañ a nekk koo xamante ne nii mbel mbel tël tël boo na la leer nekk yonent bay saa saa nee na bokk nit ñi mu gën a waaw ak ñi koy gën a sori yawmal qiyaam yow moom xaw ma kan yow moom kuy sor yonent bi alayhi salaam <coughs> wal iyaadu billah waaw wazinil kalaama idaa nataqta wala takun sarsaaratan fi kulli naari naadin taxtubu waxfad lisaanaka waxtariz min fadlihi fal mar'u yaslimu bil lisaani wa ya'tibu allahu akbar waaw <laughs> lii <laughs> bañ ne fee lañ ko doon jàng naasu al mar'u yaslamu lisaani wa yu'tibu bi ñu newee doon jàng collège collège lañ jàngoon euh, xasida bi <laughs> loolu yàgg na la ilaha illa <laughs> waaw an ah, fay waaw parce que man collège franco arabe laa def moo tax loo foogoon <laughs> hein man ba bac franco arabe laa def primaire ba bac bac franco arabe laa def loolu la <laughs> ah, ah, ah, ah collège Sénégal waaw waaw xam nga ne doo jàng yooyu bu dee ne doo mais man collège Sénégal lool hein Fadilu Mbacké <laughs> waaw ah, daa yàgg rek waaye dañuy jàng yii <coughs> fa lañ ko jàng wazinil kalaam mu ne muy Salih ibn Abdul Quddus moo ko doon wax <coughs> wazinil kalaama gis nga yow sa làmmiñ na ko peser bala ngaa wax waaw gis nga na ko teg ci balance peser ko bala nga cee génne as laa wax waaw nang ko peser wala takul tabul nekk mook bul nekk mook sar ku bari wax moom la yonent way sasam di wax ni waaw club bu ne fu nit ñay dajaloo fu nañu fekk la fa yaa nga yow fu ñu ñëw rek yow lañuy fekk yaay wax mu nekk bu ko def de waaw hada alladhi awradani al-mawaarid fàttaliku li siddiqul umma alayhi salaam te lan nañu Seydina Umar naan ko waa xalifatu rasulillah lay def nii mu ne moo ma dugal bépp keenu alkane bu mën a dugg moom la waaw kon nag wazinil kalaama nit bala ngaa wax li tubaab bi naan il faut remuer sa langue dans sa bouche xaw ma combien de fois avant de la sortir loolu diinee ñu ko jàngal bu yàgg wazinil kalaama waaw di wax rek. foo nekk ñenn ñoom bala ñoo gën a wax xale yu jigéen ñi ne fa waaw ñuy tël tëli rek di jaay dañoo kii di kàcc rek dañuy wax a wax a wax ba ñu ñuy wax foog ne dañ leen di gondi dañuy leen di mujj soof ñépp xam ko bu ñëw sax ñu ne waa waa RFI ngoog képp koo xam ne am nga secret wala looy bañ bu yoboo ngeen noppi RFI ñu ñëw waaw RFM rajo France 24 affaire def leen attention waaw waaw mu ne wasinil kalaama ida nataqta wala takun sarsaaratan fi kulli naadin taxtub waxfaz lisaanaka te nanga li la koy may da ngay wattu di préserver sa làmmiñ waaw préserver sa làmmiñ waxtariz min lafzihi te <coughs> def attention di woytandeku ci kaddu yi nga xam ne moom lay yàbbi parole yi muy ci sa làmmiñ fal mar'u ndax nit ki kat yaslamu dina mucc bil lisaani bu muccee ci làmmiñam a tax mu mucc waaye wa ya'tibu dina alku ndax làmmiñam waaw làmmiñ day alakaate comme ni nga xamante ni noonu la nit ki di wa ya'tibu day day day alku ndax yàmmiñ gi waaye day mucc ndax làmmiñ gi waaw kon nag loolu euh, lu ama am solo la wada'il kadhuba fala yakun laka sahiban innal kadhuba yushinu hurran yashabu waaw wada'il kadhuba na nga bàyyi nar parce que ku bari wax foo jaar léeg-léeg même dee day wax dëgg bu baree te la muy wax jeex dafa bëgg a continuer dina ci njàmbaas lu ci bokk bàyyil kadhuba ak nar laa wax bul nekk bu mu nekk sa àndandoo de foo waxee ay nar na nga fexe ba nar moom bu mu nekk sa àndandoo waaw waaye woo daayil kaduba bàyyil fenkat bi narkat bi waaw loolu mooy kadub koo xam ne expliquer kat très très professionnel waaw il ment comme il respire rek tat di nar rek di kàcc rek mu ne kooku na ko ba bu ko def àndandoo ah falaa yakun naka saahiban na nga fexe ba bu mu nekk ki nga xamante ne ni mooy sa àndandoo ndax innal kaduba gis nga naraakoon bi waaw expliquer kat bu mag bi day ñaawal xurran yu siinu xurran gis nga bu àndee koo xam ne wakkatu dëgg la gor la melul ni moom waaye muy ànd ak moom day mujj gàttal ko tilimal ko ñaawal ko parce que ci kàccam yi dina ñëw ba kàcc wax dara daay ah <coughs> gis ne yaay ànd ak moom yow respectabilité nga amoon wékk gëla day dey parce que kii ab seenkat kese lay àndal waaw yu siinu xurran yashabu kon nag mu ngi noonu kon sar-sar lu yées la moo tax yonent bay sar ne ñooñu nag ñooy bokk na ci ñi may gën a sori mooy ñii bari wax di gardaaj doo di def ay effort di wax yoo xamante ne kenn laaju ko ko te amul benn njariñ as-sarsaruun wal mutashaddiquun ak ñi nga xam ne di feesal seen gémmiñ ñi di jaay ne dañoo am fafa waaw ah, ils sont éloquents sont des beaux parleurs voilà sont des tribuns voilà des paroliers waaw di wax rek foo leen fekk ñuy jaay ne ñoom dañoo ah, dañu maîtriser langue de Coach wala langue de de de de de Molière waaw wala de Shakespeare di di gars yi nag bu ñëwee di wax nii au lieu mu wax lu correct wax lu normal non day. baat yi gën a xam yi nga xam ne boo moytuwul gars yi naan suu non sawaay nag sawaay moom fu mu waxee ñu ubbi dictionnaire waaw loolu la ci bëgg mooy du sax loo xam ne dafa naturel moom noonu lay waxee parce que am na ñu mel noonu ñoo xam ne ñoom seen langue dafa seen langage dafa soutenu te noonu lañ mel parce que noonu lañ waxuma kooku kii moo koy takallufan moo tax Imaamu Nawawi ne waa ji takallufan la koy def nga naan la <laughs> <laughs> waaw. di tegoo di xool yenn kii lañ yenn ngir rek ah galerie bi amadoué le le foule ak yooyu gaa yi di ko kii yoo di ko joxoñ baaraam di ko duut baaraam di ko waxtaane ci seen jataay yi waaw yonent way saa saam ne gaa yi la wal mutafayhiqun waaw feesal seen gémmiñ yi di yaatal di wax lak ay ay garaib rek waaw yu yu tumuranke yoo xam ne daanaka sawaay ci moom lañ koy dégg ngir wanne bokk ak gaa yi takabburan wartifa'an wa izharan lil fadil ala ghayri ngir wan ne waaw du seen morom nag vraiment waaw dégg ñu naan professeur sangam en philosophie sawaay il kii sawaay jóge neen jaay ne moom du moroomam comme moom itam professeur philosophie la dem tibb ci wax ñoom Platon yeeg yu kii yeeg affaire yoo xamante ne nii jëli ñëw mokkal ci yu bari rokkos ko ci bopp bi ñëw tiim nit ñi nag di leen kii ngir wan gaa yi kële denc seen xol remplacer ko boppam waaw façon yooyu yëpp dara baaxu ci moo tax yonent way sarsar ñu ne ko nag waa lan mooy as-sarsarun ñu ne ko non xam nañ as-sarsarun al-mutashaddiqun waa lan mooy mutafayhiqun loolu dañ cee xam ne yonent way sarsar bari na am na yu mu doon wax yoo xam ne xam voilà ay xadiis yoo xam day wax ñu ne ko mais yonent way sarsar luy loolu moo tax moom mooy euh, euh, ki nga xam ne mooy ndayu langue arabe waaw langue arabe ci alquran ak sunna yenent bay saab salaam ñi mu doon waxal ñoo gën a dégg arab ci kaw suuf waaye day wax ay baat yoo xamante ne nii ñoom ñu ngi koy dóor a dégg waaw ñu ngi koy dóor a dégg xamuñu ko laaj ko mu leeral leen loolu dañ ci jàngale nit bu dee da ngay modeste bu nit di jàngalekat bi di wax loo xam ne xamoo ko xamal ko ne xaw ma ko li ma xam lii laa xam lii xaw ma ko mu leeral la mais di jaay ne yaa ko xam waaw di faire semblant ne da nga koo xam te xamoo ci tous yëpp rëy rëy lu yooyu waaw bàyyi bu waxee si yàlla xam na ne xamoo ci woon dara yaa ngi koy dóor a dégg waaw ba pare ngay ñeme yàlla naan xamoo ko xamoo ko woon waaw ñii ñu wax ne ñun de xam nañu lii waaye xam nañu lii waaye lan mooy lii moom itam mu leeral leen ne mooy al mutakabbiruna mooy ñiy rëy rëylu mutafayhiq waxam jooj muy wax ak loolu ngir lan ta'azzuman <laughs> ngir ak irtifaan waaw wa izharan lil fadila ala ghayri loolu lépp mooy lan mooy rëy rëylu waaw rëy rëylu te loolu borom bi da koo bañ comme ni ñu ko fu waxe woon waaw kon nag mu ngi noonu kon jikko yi mooy li nga xam ne mooy naqiidu ahsa al xusnul al al al xuluqul hasan mooy contraire rafet jikko musiba la lay indil di nga am mbañu yonent bi alayhi salaatu salaam te ko sol waaw wal iyaazu billaah waaw ki muus nag <coughs> mooy est day moom amul benn jullit booy wax ne ko yawmal qiyaam bëgg ngaa sor yonent way sa sam bo yoa su booxun mbala bàccu geenu mbaam bàccu ma la yox bu dee wolof la <laughs> waaw <laughs> waaw <laughs> waaw te moo yey kon nag loolu nag boo ko bëggee du ay wax kese du ay wax kese du ay wax kese mooy ay jëf la ay jëf la ay jëf ay jëf la voilà kon loolu ay jëf la da ngay jëf du da wax kese sinon ñépp kawe sinon ñépp kawe déedéet mooy kon nag boo bëggee bañ a sor yonent way bokk bañ rafetal jikko di nga ñi mu gën a sopp mooy ñi mu gën a sopp mooy ñoom waaye mooy waaye tamit dina nekk ci ñi nga xamante ne nii ñooy ñi koy gën a jege ñi koy gën a jege fi nga xamante ne mooy bër yawmal qiyaam <coughs> kon mu ngi noonu léegi nag imaamu tir euh, an-Nawawi bi mu ëndee lii mu ëndi ca suuf mu ne al imaam at-Tirmidhi yu mu ne al imaam at-Tirmidhi rahimahullah wa rawa at-Tirmidhi yu mu ne al imaam at-Tirmidhi yu ta'ala soloona an Abdullah ibn al-Mubarak ci Abdullah ibn al-Mubarak waxoon la ay mbirama ah. mi ñu doon gis hadis boobu noonu ah <coughs> muy Abdallah ibn al-Mubarak rahimahullahu taala fi tafsir husnul xuluqi ci li nga xamante ne nii mooy ni ñuy tafsiré husnul xuluq mu ne wa talaqatul wajhi kanta imam moom nii la ko ëndee talaqatul wajhi wa badlul ma'ruf wa kafful adha kanta ci riwaaya imaamu Tirmidhi euh, sunanu Tirmidhi biñ yor te moom lañ la waxoon keroog ne mooy xadiis bu mujj woon indi ci buntu boobu abwaabul birri wassilati eh, an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun maa jaa fi husnil xuluq buntu boobu xadiis bu mujj woon indi mooy yool mu ne woon haddathana ahmad ibn abda ad-dabbi eh, mooy abu ja'far al-amuli rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana abu wahb mu ne ki ñu nettali mooy abu wahb di muhammad ibn muzahim al-amiri mawlaahum al-Marwazi wal-Aamiri rahimahullahu ta'ala an Abdillah ibn al-Mubarak moo ko jël ci Abdallah ibn al-Mubarak ibn Waddah al-Hanzali at-Tamimi mawlaahu Abu Abdirrahman al-Marwazi al-Khurasani borom kitab az-Zuhd annahu wasafa husn al-khuluq fa qaala huwa bastu al-wajh eh, eh, Sunan Tirmidhi nii la mooy waxul talaaqatul wajh amaana imaam an-Nawawi moom bi mu ci am loolu la wala mu nekk ko riwaaya bil maana <coughs> mooy ci am version sunan Tirmidhi wax ne talaqatul wajh la wax mais ñun yi ñu yor bastul wajh benn la mooy yaatal saxar kanam naayal ko accueillant envers nit ñi ak nit ñi mu nga xam ne du fuñ la gis ngay ñàngal ak di leen kii di leen xeeb ak yooyu di xëcc sa xeex yi di leen bañ a xool ak ndax ndax rëy déedéet bastul wajh moom fii nag ci Riyad bi dane talaqatul wajh wa badlul ma'ruf loolu ñoo ko bokk wa kaful ada loolu taxawoon nañ ci waxoon ci li nga xam ne loolu al imam at-Tirmidhi indi jële ko ci ki nga xam ne mooy al imam Abu al-Hasan non Abdallah ibn al-Mubarak waxoon nañ la ne al al imam Hasanul Basri wax na lu mel noonu rahmatullah alayhi ma ne la woon dolli ci beneen affaire <coughs> bastul wajhi wa badlul ma'ruf wa kaful ada fegal leen waaye lan mooy di ngar dajjoo di yanu taxammul mooy di leen tegal say lor mais ñoom seeni lor yiy jóge ci ñoom nga koy nga koy yenu te yàlla tax waaw xam lu adal waraa waaw yenu lori mbindeef yi te yàlla tax nga koy supporter malgré li ñu def lu mu metti metti nga muñ nekk muñaakoon te yàlla tax waaw di leen jéggal <coughs> di leen jëllale te yàlla tax loolu mooy euh, li nga xam ne mooy xusnul xuluq kon al imam dafa jeexale xadi euh, euh, imaamu Tirmidhi loolu mu jële ci Abdallah ibn Mubarak bur wax la na nag boo bëggee en boo bëggee tënk rafet jikko mooy lii al imam Abdallah ibn Mubarak wax rahimahullah wax naa la nag dolli ci beneen partie bi waaw mooy lan mooy di ngar dajjoo li nga xam ne mooy azal waraa voilà <coughs> mooy <coughs> boo boo amee Euh, euh, euh, bastul wajhi wa bazlul ma'ruf wa kafful adha tahammulul wala yu mel noonu ah loolu moom boo ko defee moom kooku mooy xusnul xuluq kon ci kaw noonu ci laal imaam daal di jeexale buntu bii nga xam ne am na solo lool walillahi alhamdu wal minna jotaay bii di ñëw ñu dugg buntu chapitre bu bees garab bu bees di 74 di buntu tamit bu amati buntu yi ñëw nii <coughs> bii ñëw yi ñëw yim ciy teg ñu taqaloo yooyu dafa nekk buntu yoo buntu yoo xamante ne ni dafa nekk buntu yoo xamante ne ni ñoom ci kii lañ bokk ci xusnul xuluq lay détaillé noonu voilà ay branche ci xusnul xuluq ay branche la ci xusnul xuluq voilà kon nag insha allah bii di ñëw ñu daal di ci dugg wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina